muy fukk ak juróom foofu lañu war a tàmbali foofu lañu yemoon muy li nga xam ne fi la doon wax laata ñaari aay yi ko jiitu woon ne dafa dajale woon yéexe yonent ci alayhimu salaatu salaam ngir dajale leen ak tamit ñi nga xam ne ay yonent lañ ci malaaka yi nga xam ne moom la doon yónni ñuy dox ay mission ci kaw suuf mu yéexe dajale gi mu leen di dajale ngir bés bi nga xamante ne ci lay tàqali diggante caaxaan ak li nga xam dëgg ak caaxaan mu ne ko woon wa ma adraka moo la xam loola est ce que xam nga ma ana lan yawmul fasl ni mooy bés boobale ne bés boobale nga xam ne mooy bés bi tàqale waylun kukku waylun xurmugal waylun xurwuy bérbéri ca biir safara yawma idin bu keroogee ñe dina ñeel lil mukazzibiina ñi nga xam ne ñoo doon weddi bés pénc ne yàlla amul yonent yi alayhim wa wasalaam bi ñuy wax demewul noonu wal iyaazu billah ñoom nag suñu boroom ne alam nuhlikil awwaliin est-ce que du ñun ñoo alakoon ñi nga xam ne ñoo leen jiitu woon am na ñu leen fi jiitu woon di doon wax comme seen façon wax yii di weddi mais yàlla amul waaye bu leen ñu fontoo waaye bu leen ñu fotongal ak seen wax yu caaxaan yi yéen da ngeen a ko waaye yéen ana ban man man man man siècle ngeen di dund xanaa dund ngeen ñu nit ñi alam nuhlikil awwalin suñu borom ne am ñu leen fi jiitu woon de ba ñu weddee lan moo nekkoon résultat wu seen weddi boo gële mooy dama nee na alagoon alam nuhlikil awwalin est ce que man alaguma woon ñu leen jiitu woon ta doon weddi comme yéen summa ginnaaw gi nutbi'uhum ñu tegale ci mooy mooy toppale ci ñi nga xam ne al aaxiriina ñi doon weddi ñu jiitu ak ñi doon weddi ñu mujj ñi ñoom ñépp laa boole alak mu ne kadaalika na ko noonu de nafaalu la ñuy def bil mujrimiina nii rek la ñuy doxalee ñi nga xam ne ñooy way jomb ñaa jaamu ñoo ñi nga xam ne dañoo jomba jaamu seen borom ndax nee nañu ñi nga ki nga xam ne jàpp nañ ne sax loolu moom beneen beneen façon yéeféer la am na ñoo xam ne nee nañ yàlla am na waaye nag yàllaay kese moom loolu wóorul quoi il faut ñu am luñ ko bokkaalee la suñu borom ne ñoom ñépp laa boole duma wa kaza kazalika ne te nii rek nafalu lañuy ñuy doxalee bil mujrimiina la ñuy jëflanteek bil mujrimiina way jomb ñaa jaamu waylun kukku waylun xurumbugal waylun toskare malheur yawma idin bu korode lil mukazzibiina ñeel la ñi xam ne weddi tabaaraka wa ta'aala ne du am alam naxluqukum min maa'in mahiin suñu boroom ne alam naxluqukum an ndax ñun bindu ma leen waaw nit ñi di woon di weddi ñi nekk ci seen gannaaw ñi di weddi ba ilaa yawmi diin alam naxluqukum ak te ñun bindu ñu woon leen min maa'in ci ndox moo xam ne mahiin mu doyadi la muy man yu boo xamante ne bu góor teeg bu soxna si lañ boo la boroom bi boole ngir bind ci ki nga xam ne mooy doomu aadama suñu boroom ne waa man xanaa man nekkul man maa leen bindoon ci ndox moomale wa ja'alnaahu fii qaraarin makiin ndox moomale ma jël ko def ko ci daluwaay saxuwaay boo xamante ni bu ñu denc la muy biiru ki nga xam ne mooy soxna si ilaa qadarin ma'luum ma denc mu fa woon ba fi nga xamante ne mooy daxal boo xamante ne nii délai boo xamante ne nii bu ñu xam la bu ñu natt la ñun borom bi tabaaraka wa ta'aala muy bés ba nga xam ne ci la ko yaayam wala wasin moom nit ki fa qadarna fa ni'mal qadirun loolu lépp mooy fi mu tàmbalee processus bi ci début bi fa ndox yay jaxasoowee doxu góor te jigéen yi ak tamit fa ko borom bi di denc ak tamit na mu koy dundalee mu ko màggal benn par benn ba bés bi mu war a génn suñu borom ne loolu lépp ñoo ko natt fa ni'ma eskay alqaadiruna ñi nga xamante ne ñoo natt loolu la muy ñun borom bi tabaaraka wa ta'ala waalu ñuy weddi ci lii kon de waylun bu ñu ko weddee waylun xurumbugal waylun waylun toskare way way waylun kukk yawma idin bu koroogee lil mukazzibiina ñeel na ñi nga xamante ne ñooy weddi seen waxi boroom tabaaraka wa taala mu ne alam naj'alil arda kifaata mu ngi leen di waxaat leneen loo xamante ne nii ah waroon na leen a mën a nag ba ñu bàyyi kéefër ak weddi ñu nekkee mu ne alam nuhul alam naxlu alam naj'alil arda kifaata est-ce que ñun defuñu suuf sii mu nekk loo xam ne moo leen ëmb ñoom ñépp ana borom bi naka la leen ëmbe mu ne ahyaa wa amwaata mooy ñi nga xaman nan la leen ëmbe suuf si mooy ne nit ñi ñiy dund ci kaw suuf si lañ ne fii mu ne kenn dund fi diggante suuf si air bi noon ak asamaan si noonu rek amul mooy ci suuf si ñiy dund ñu ngi ci kaw suuf si di ci dox di tabax seeni kër di tabax seeni otel di tabax seeni am seeni tool am seeni liggéeyukaay am ci lu ne ahyaa'an wa amwaata ñeneen ñi nga xam ne nag ñim leen am ñeneen ñi nga xam ne ci nit ñi mooy ñi nga xam ne ñoo faatu nag ñu jël leen suul leen ci biir ci biir suuf ñii ñu ngi ci kaw suuf di dox waaye seen dox boobu am na àpp léegi ñu def leen comme ñi nga xam ne ñu ngi ci biir suuf noonu laa leen ëmbee ci biir suuf de wa ja'alnaa fiihaa rawaasiya shaamixaatin wa asqaynaakum maa'an furaata wa ja'alnaa ñu def fiihaa ci kaw suuf si rawaasi ay doj yoo xamante ne nii muy montagne shaami xaatin yu mag ci wa asqaynaakum ba andiwuma defuma ko noon rek bàyyi leen wa asqaynaakum ma leen di nandal maa an ndox furaatan muy tëmtëmi te neex waylun kukku waylun xurumbugal waylun toskare yawma idin bu keroogee lil mukazzibiina ñeel na ñi nga xam ne ñooy weddi wax jii de intaliqu gis nga bu keroogee ana lañ leen leen di wax bu yawmal qiyaam nag amee ba ñu agsi nag gis ne hee hee waa ndeke lañ ñu doon wax de ndeke am na suñu boroom nag ne leen intaliqu ila ma kuntum bihi tukadibun intaliqu wéy leen intaliqu dem leen ilaa jëm maa ca la nga xamante ne kuntum nekkoon ngeen bihi ci moom tukadibun a doon ko weddi lañ leen doon wax naan leen safara ku ñuy wax safara am na de am na fu ñuy wax aljana génn yooyu yëpp amul ah da doon weddi ne loolu moom amul te waxoon nañ leen bu ngeen gëmul safara ngeen jëm ngeen nekk kon nag ñëw ngeen ba gis ne am na kon nag wéy leen ngeen dem sa la nga xam ne moom ngeen doon weddi waaye intaliqu wéy leen ilaa dhillin bi thalathi shu'ab dem leen nag ci sabara soo xam ne gis nga bu ngeen fa nekkee am na fa loo xam ne day niroo ker waaye du ker de boomu la nax de vi thalathi shu'ab boo xam ne ñetti car la am mooy biir safara ñu ko boo ko ko ko fa borom ba dugal yàlla nañu suñu borom musal vi thalathi shu'ab am na ñetti car yoo xamante ni gis nga da ngay foog ne lii ay ker la laa walilin suñu boroom nag ne du ay ker yuy keralaate de wala yughni ta du jariñ dara minal lahbi ca takk takku safara wa xame mooy ne dara la la dul jariñ gis lu mel ni ker nga dem fa la takk takk bi lakk lakk bi gën a mettee du la ci wàññil dara ta du la jariñ dara ci takk takk ya fa ne innaha mu a gis nga gis nga foofu le nag gis nga safaraawu safara moom innaha tarmidi shararin kal qasr ñàng na te garaaw garaaw boo xam ne gis nga nit ki buy boyal fourneau gis nga nu ko roon ko boyal ay këriñ teg di boyal ngir am ay xal gis nga bu commencé di boy noonu muy ëpp loolu di fett noonu di tëb gis nga noonu mooy fett yooyu nga xam ne yu ndaw la bu dalee sa yére mën na koo lakk def ay bën bën yu sew mu ne nag kaay nag ma wax la safaraaw fële gis nga pour walla ni mu wuteeg seen bos fii innaha gis nga safara boobu mu ne parmi day sànni bi shararin kal mooy ne gis nga moom étincelle ya muy sànni ceeñeer loolu di di di di di di génn di tëb gis bi booy boo comme nit ki buy boyal loolu nag ci safara moom xam nga nu mu toll bi shararin kal qasr dafa toll ni ay njénni comme ay palais mu ngi mel ni ñu ne woon gis nga gis nga bu safara bu tëbee buy buy buy étincelle noonu noonu mooy comme buy boyal taal loolu da ci tëb day mel ni ñu jëloon inoogi lu duga euh, kebe bi nekk biir ndakaar ñu ne ko tël lu toll noonu mooy tëbe ci moom wal iyaazu billah mu nekk annahu bima la tunsuki bima la mu ne yooyu tëb ngan nga noon mel ni ay jëndi ay immeuble ay ay yu rëy